suratu a jaahiliyya saaru aji boos na teebu ko def makala illaa qawmu llaziina aamanu wa yasitum juróom benn la aw saban te juróom ñaar wa salaam salaam ñett sa yaa tan ci kaafe bi suma asma wa sun ci ni bu bu arrahman kalaaji kawar min ahum dab jaabi yaa rayu kalaaji kawar min daa ci arakara amin amin allah yaa rayu wa yasitum muraadi al-qur'aan min allah ci kanoo yàlla ala ci kalaaji bakki borom ala ci kalaaji kalaaji al-qur'aan jëlee man la bàyyi ko fa yàlla mu màgg ma de moo ko tax a màgg bind na fi samaawaati naka ji nekk la ci bind asamaan juróom yaar wala reesu juróom yaar yàlla na bind asamaan fi rek salaayam doxab juróom téeméer yaaram doxab juróom téeméer digganteem suuf doxab juróom téeméer mu tegul mu tiim mbindee bi ba bi àddina si nekkee ba léegi di dégg ba ca di ci wutoonte nooram nawet malaaka yi dëkk ci te tàng di ci wutoonte te gis la kenn fu mu nekk suuf si rek ba mu fi nee doomu aadama yi dëkk bi yëpp a nekk tabax di jëmbatante na di béykat di doomu aadama la xalaale. laa dañ fekk ay fekk ay kàttanam góor ñun ñoo ñëwee ñëwee ba ñëwee amuñ loolu su ko def tam ñëpp yëpp na tam mooy ay jaam rek bu fi xas mu aju nekk rek bind seen yéen bi non asamaan sax pare na te bind yow doomu aadama ji dëkk ci loxam gannaaw ak nga jëlee jiw lu mu gannaaw loo foofu léegi day doon alama ci cabañ cabañ yi wa maa min daaba ak ndumbe gi nga xam ne la bind fasale ko bëy yeeg nag yeeg gëlëm yeeg xar yeeg yëpp nga am nañu ngi ko ci leen ko bindal tàggatal leen ko. nga gën a jël aayat bi nga xam ne xam nañu ne loolu yëpp la ñu ngi wóor. waxtu laa fi léegi ëccël jàmm guddi daal di ñëw jë jëngaloo ko benn riis jëngaloo ko benn wenn waajaay keneen nañ ci bëccëg ba mu yàgg rek nga gis guddi daal di àtti wamaan sa laa la wasa mata yàlla mina samaan si ka jaasa maan ma def ci laa taw ak taw bi nag am na ñu ngi bàyyi ko ci wàllu asamaan waaye atam dundal ci yoon la rasul ba de moo yaa ci gannaaw woo wa tasriij yaay ak toppatikum ngelaw yi ñëw di jëloo di ñëw di simaal ñu yoroon ñëw sàbbi ñu ñëw tàng naka la ñu yore yëpp ah suñu tegtal te xam ñu yàlla ñu yàq la ñu danañu xelale yoonu jëkk na ne bind gi nga xam ne fa yàlla bind na ko asamaan ak suuf loolu moom lu kës la moo tax ku gëm rek xam na ko la ca tegu nag mu ne saaba yi nga xam ne moom la yàlla bindal sakkate leen ko loolu yi nga xam ne am nañ jëm ba am nañ yàq yi taw si yàlla bi ñëw. li ca tegu soppandi ci diggante bëccëg kooku moom na fari la ak ak taw bi laay ko jaa sama di dundal suuf kooku mu ne taw bi la waaye ñaam ñaam ñaqalu ndax ñoom rek ñoo ko mën a dégg rek suñ ko yooyu aayatu laay ñooy taw bi yàlla ndax doo aadama jàng ko xale ci yow Muhammad la ci dëgg soo bi ay hadiis yi ana son solo yow ñoo ñuy dëggal baax laay ci gannaaw solo ci yàlla waaye ak yàlla ko am ma jaaku yàlla jëmmum di waxal gëmuloo alquran bi la nga di ko dégg gëmuloo ko wan yan wax nga war a gëmale wala ñun tasa mbugal di kulli afaatin war na ci lépp rek yaa ko asi ñu tuddi bakkaar laa ko def yëpp moom ko gërëm dégg ayat la alquran yàlla tur laa def na jàng ba ale ci moom su ma istiroo topp ñu muur ci kéefaram mu sat biram ñu mu wajiréel ma isdëm nga àndam yasmaa daanaka dégg mu ko dégg alquran ba fi bañ koo gëm ñoom ñu dégg ko xam-xam biñ defee te loolu moom ñàkk am ñoo yem ba fekk loolu amal ko jaataale ji mu wala Aliou mu daal di métti booy daa Aliou man dem xam na mu min ayat naa ci alquran alquran suñu seen la istaxasa mu jàpp ko hutuwaan mu ngi lay saa hutuwaan mu ngi lay jëlee walaay kenn ñu ne la gars yi dafa baax na ci ñoom asaaru mu wër muy mu ngi borom ak dafa dañ leen ñu war a yem. aji naka la ca kanam seen jaanamu jaanama wala yoo xam ne jëlee jëlee ñoom maa taxaw wala ñu faggoon sayam dara wala ma taxawoon yaa dem nañ jàppoon ñu doy laay ci biir yàlla yaa jiw yaa wala mu war a ci ñoom asaawul dugal assuré mu yaa ji mag rek affaire yi daa xuraan pour dana aji jubal daf ci ci wala dina ñaanal tafara waaye dinañ daa ndaw yaa ci rafet yi yaa xuraan borom seen ndaw war na ci ñoom asaawul dugal Aliou Moussa ñu ngi ci ci mbugal Aliou Moussa ñu allah yàlla dafi mooy buur bi nga xam ne saxara na mu làkkum ñeel leen albaara ji di tagleen na daw an fulku bi am ci ci moom bi am riñ ci ndigalam yàlla ci tàggat géej ci te saxaar yi ci dox lu suuf am na ngeen sax ñu fa ñu jëy mu wala na ngeen sant leen wa saxara tàggat na mu làkkum sama waat leen na ci asamaan di juróom yàlla maa fi dara na di juróom yàlla jàmm yéen di ñu inna fi zalika naka ñu naka la ci loolu laa dañ tëkkalu tëkkalu yëkkal ko xaw ñu raw ñu tafakkaru ñu ñu ñu xalam la ko ñu dina amu yaqulu inna la jëna ko gulu ko wata wàcc na ci xare bani musara mooy muray seen ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mala xare bani musara Abdullah ibn Ubay ibn Salul naafiq bu rëy ebal aw saraw jaamam ne ko ne ko rootal jëteen la mu dem duggee lool mu ne ko lu la taxaw mu ne ko jox jaaw taw jaaw Umar ibn Xattaab moo toog ci dafa teen ba mais kenn du root ci teen ba lu mooy ba kañ feesalee mbuusam yonent bi ak mbuusam ak mbuusam Umar ma toog dem dañ feesalee ci mbuus yooyu ma dem ma toog a root mu ne loolu lañ mu ne waaw mu ne see ndax am suñ diggante sañi Quraysh moo mooy lay aram waxoon ci seen léeb rek duufalal fa xaj mu lekk la dégg nga dina tëj ko fi ñu naan wax daal di bocc jaase ñëw na yoroon fi jox ma ndigal ma fekk Baaka Abdoulaye mu béy yéen far la di julli de sangam moo wax nangam de sangam moo wax nangam de sangam moo wax nangam yoroon fi ne ko yaaram duñu waxtaan mukk ne Muhammad ma ngay rey ay saaba mu laaj ne ko waxal li des na ñaan ñaan amoon gëm nañu yàq loolu ñu baal li des na ñaan ñaan laay jëm ragal ñaar yàlla laay def yàlla yi de nañ leen baal rek di ngeen topp yéen si ngir na fa yàlla aw naaw it maakaanu ci lañ nekkoon yàq ci mën a doon ko rek maanaam la ku jëf na mu saalihan jëf yi yu fay na fi jëf yi ñaan na boppam ku def lu baax sa bopp ndax sa fay yaa fay jël wa mën a faa ku ñaawal na mu saalihan war na boppam ku def lu ñaaw sa bopp ndax yow dañuy fay fay su ma ko ñaawal sa bopp delloo delloo dem ila rabbi ci jëm jëm ci borom dem de wala xalaatee naa moom day jox moom tamit saa yàlla tamit saa yàlla. alkitaaba tawreet wala maanaam xaar te ba jëndi itam wala bu boobaa ak ak yonent yi ñaar Muusaa ak Haaruna war a sax maam seen wërsëg leen mais tey daal a xabaar xabaar maam seen mi ci ñu leen jamono seen rek waa seen maam seen soxla mbéy mi ak ci kaw dañuy doon gis ne la may jëlaat moom mbiram diine la xalaal ak xaraam ak yéen ñëpp yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ma xare boobu ma jaaw dara gannaaw bu dikkalee na alayhim xam-xam wax bay moom diggante seen nara ba kanaka borom sa yàq ñu doon wàcce bay moom diggante seen ñoom kaamati ci sënk yàlla ci ma kaamati lañ ne ko def ko ñu wala ñu te ci moom ci mbiram diine de ma jaama ka topp mu def yow Muhammad ala salaatin ci yoon dina lamari ci mbiram diine de ba tabi a topp ko de mooy salaatin islam de wala tabi pour topp awaa la dina bay naka ñooñu laa la mun a xom jaamu yàlla de innahum naka ñoom lan jox moo jëñan suñu am te wala gis dina laay ci mbugal yàlla sa yàlla dara waaw moom ñaanal yàlla awliyaaw baax na way ñëngoo ñaanal lañ de wallaahu yàlla moom wali mu taqir ma aji ñëngoo way ragal yàlla de xaa saajile alquran ba saayiru ay layra dinaa fi ñaan ñi de wowutan te aji jubal waramatum te yërmande de xamuñ yelaw li yokk na ñoom dinañu xool de ab bay asiba dafa jottu ala dina ñaane i kalamu fàggali yi asi ñaaw ko fi am yeg man xalawum bu ñi kam ñaaña amono def nañu ndax def kati yu bon yi fa leen yemale def kati saa yu ñu yàgg nañu jooju jooju laa wax am yow dañu jot saa di faral di laaj naa fi de saa ma jéem wala ma yaaw ak dundu si moom maa tuuma ak bett yàlla dana def ñu def lu baax ñu def lu baax. yooyu de du def loolu de saa bon na maa su ma xaq seen de allah yàlla waxal xalaat bu ñu la yàlla sama waate ak man juróom yaar wala laa suuf si xaq ci dëgg way suñ saa ak ngir na fay def kullu nafsin bépp bakkan bimaa kasabat lam faggoon ne dem yu la ne waaye ne de wowum te ñoom laa yusrafun deful wàññi leen afalaa yatazakkaruun man ittaxasa ka jàppale wu ilaaha yàlla ma waaw muy bànnee xam bakkanam kéefër ma ngay jaamu doj waaye dëgg-dëgg jaamu doj wa la la neex bakkanam la topp rek tax na de seen bànneexi bakkan mooy xel yàlla wa abalaw laaw sëriñ la te yàlla na xam-xam xam na yàlla ba naatu wàcc ko fa dem di jaamu aw doj waxatamata kasta yàlla ala samihim ci déggam wa qalbi xolam wa jaala tam def ala basari ci bëtam isaawatan umuraay fa man yahdi ana ku dana mu jubal ko min baadi laay fekk naa réere la yàlla afala tazakkaruun te la ngeen waaru la gëm de kooku kenn mënu ko tax a jub de wax nañu maa yee déet moom dekk illaa xayaatuna dara dundu suñu duniyaa ci àdduna de ñu ne waaye dekk yonent bi wax du dara lu mooy dund ci àdduna rek na muutu danañu deen wa naxyaa te dund ay doom sunu ñun dinañ dee waaye suñ dee bàyyi suñu doom rek mu mel ni deewuñ de oma yudi kunaata dé bi xarak muy da daaru ne te yàlla ji ñu rey ka dekkal newu fi jamono fi ne rek bu jamono dundee leen ñu ba mu yàgg rek jamono rey wama lahum déen ña leen di taalika ci jëj lewam leen ñun xam-xam de in hum déen ñoom illaa yaqunuuna dara danañu njort njort rek wa izaa tullee dem jàngeef naa alayhim ci ñoom ayaatuna alquran sunu bayyinaatin ndig nuñ di way leer ay lay maa kaana nekkut hujjatuhum di lay seen ñoom te la am xaaroon dara yoo wax seen iitoo dikke leen bi abaay naa ci baay sunu dem nekk ngeen saadiqiina di way dëggal dem dekk dëgg na indi leen ñu suñ bàyyee deewoon pour waxal ne daaw yàlla yow ba ngeen nekkee toqante maniou su ma yumitukum topp dana mu rey leen fa jeexal bi seen su ma yajma'ukum topp dana mu boole leen ngeen di way dund ilaa yawmil qiyaamati jëpp njëm yàlla laare ba dee tikk fii ci moom de walaakin lu fi nekk aksara naasi gën ca bëri yéefari laa ya'lamuuna xamuñu loolu de walilaahi aji nekk la ñeel yàlla mun ko samaawaati guur ak asamaani juróom yaar wala bee suuf juróom yaar wa yawma taqumu bés ba dina taxaw saatu bés tëj yow may sin des ak keroog yaxsaru dana perte an mubtiluuna way ree daña def watara aji saxal kulla ummatin yëpp xeet ci xeet yi jaasiyatan ñu di woy boob keroog xeet wu ne daañ leen ci seeni hoom de kullu ummatin yëpp xeet dana def naa wax leen ilaa kitaabi añu jëm ci téere seen de xeet wu ne ñu ñëw ko sa téere jëfa gi yaay jàngal sa bopp ba ne nga jàng ba ne texe adinaa rek ak yow ma tey piñ sawara deew na fay leen maakum tum la ngeen nekkoon ka ma doon jëf ko buur ne aasaanile kitaabuna téere sunu aasaanile kitaabuna diwaana way wattu sunu haa yam tëqu dana mu wax alaykum ci yéen bilaa ak ci dëgg karne yi malaaka yi mi ngi te dëgg rek ci nag loo masa bind loo masa def wax nañ ko loo masa def bind nañ loo masa wax itam bind nañ ko dinaa naka nun ku naa nekkoon nun yàlla nastam sa ko ci bindu maa ko tur la ñu nekkoon taamu doon doon jëf rek ba la dina laal ñu ne ah munoo gëm nañu waaw yow dañu jëf saa leen ati farata ak naa fi de tey këram dana xar leen la buum borom seen salaamati di tëral woo moom alfawz bu moo di texe wa amal la dina laal ñu ne nañu daañu leen wax ne afalam takku ndax nekkutoon ayaati alquran sama tur laa leen jaaxal ko aleykum ci yéen fa takku ba tum tënee bayinu ko kuntum sa ngeen nekk mujrimiina ñi di way weddi wa idaa qiila ne waxee fa ñaa leen ee yéen yéefar yi inna wa'da laahi ci xaqun aji dëggu la wa saatu bés tey ci moom itam aji dëggu la laaray ba dee sikk fi haa ci moom kultum ngeen maana bi xawnu ma saatu luy bés tey inna wannu dee nuy ilaa wanan bare njort inna wannu dee nuy ilaa wanan bare njort rek waaye xoolu ñun gëmuñ ci dara wa maanaanu waaye dee nun mustaqim ñu di way royu wa badaata feeñ lawum ñaa leen jaalaaxira nag te yaatu maamiloo way ñaawi lañu jëfoon de waxaaka tawa ci biir ñoom maakaano lañ nekkoon yastahzi'uuna di yëw ci biir ci moom a waqila tawaxeer al yawma tay nan feekum nan feekum lañuy bëri leen ci safara si kamaa nasiitum naka ngeen bëri woon liqaa yawmikum dajeek bés seen haafaa bi de wa ma'waakum faxwaa seen naaru safara wa maa lakum min nasiriin way tere saalikum loole seen da anakum ci saas dana koy yéen istaxabtum jàppoon ngeen ayaati alquran yàlla xusu am mu di lu ñu yëggi wa xarajtum taxab leen alayaati dunya dunde wax dina ngeen wax ne dekki xamudu fi dara xamut fal yawma tey laa yuxrajuuna defu génn leen min ami tukki ci safara de wala am jeen ñoom yustaxsabuuna defi delloo leen jaxal dina ngi tuub falillahi aji nekk la ñaar yàlla alhamdu cant mooy meloo rafet rabbi samaawaati yàlla kay borom asamaan yi juróom-ñaar wa rabbil borom suuf rabbil alamin borom bindéef yëpp di ko ginneeg waaw lu dul ñoom wala la woon ñaan na ko al kibriyaaw ak rëy na ne moo di làmbaayam a moo di ñagam bu xëccoog moom ci yaar mu sànni la safara ta du faare ci samaawaati asamaan yi juróom-ñaar yi juróom-ñaar woo moom buur al aziizu mooy aji mat nguuram alaaki mooy aji xarañ ci jëf